mu ne gis nga xadiis yu mel nii ah, tegtal bu leer ci mazhabu ñi nga xam ne ñoo xóotal masala bi ak jamaahir l'écrasante majorité des boroom xam-xam yi jiitu ak yi mujj salaf yi xalaf yi ñëw seen ginnaaw kenn nit ki gis nga bu fasee diine l'islam ne gëm na ko i'tiqaadan jaaziman gëm na ko pas bu dëgër laataradu da fii sikki sa kaw kafaahu daalika loolu doy na wa huwa mu'minun kooku doy na gëm yàlla la waxuma la lool sax ma ne bés bu ne laa ilaha illa allah képp ay jaazima nag yooyu yëpp même loolu sax bu ko ci amul jeex na loolu lañ doy na te hadith yii nii loolu la ñu war waaw hadith Seydina Ibn Umar yii eh, kii eh, eh, Seydina Usaama yoo loolu la ñu wan ak Seydina al-Miqdaad bi ñu génnoon radiyallahu anhuma loolu la. mooy ne jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na takk laa wax amatut leneen loo xamante ni moom lañ ci def bu nee laa ilaha illa allah c'est fini kooku doy na sëkk wa huwa mu'minun boroom gëm yàlla la wala muslim wax nañ la bu ñu ne ndax al mu après la mais muslim bu wéetee ak boobu day jël mu'min mu'min bu wéetee day jugal muslim voilà kooku ci gëm yàlla yi la bokk minal muwahhidiina wala yajibu alayhi te kenn du na ko ah léegi nag comme que dugg nga ci diine nag am na beneen étape bu des ah, ah waxul ci moom mukk ta'alluma adillatil mutakallimin nekk di jàng adillaay mutakallimin mooy waa kalam ñi nga xam ne ñooy kii di xamle yàlla ci wàllu euh, di ko teg ci wàllu argumentation ak raison ak yu mel noonu voilà mais day teg taloo raison buy teg buy tegu ci alquran ak sunna voilà <laughs> mu ngi noonu. mais di ay raisonnement par des raisonnements maarifatillah xam yàlla biha jaare ko ci seen xam-xam yooyu amul waaw ñu naan walla jullit ñi bala da ngaa war a xam ne la doon wax fan yéenoo waaw ay tawxiidul uluhiyya tawxiidul rububiyya tawxiidu asmaa wa sifaat loolu loolu xawut fenn yeneen masula wax kenn loolu ku ñëw dugg ci lislaam dugg nga ci lislaam laa ilaaha illallaah kese muhammadu rasulullah jeex na ma su fee nekk naan la waaw léegi nag ba'da aslamta i'lam ya hadha ar-rajul ah, ah, ah, marhaban wala léegi nag yow affaire bi ci l'islam wala la budda laka min ma'rifati anna tawhida tawhidayni wala wala wala anna tawhida tawhidani nangam ak nangam tawhidu ci yàlla ci wàllu uluhiyya ak rububiyya ak nangam amul ça n'existe pas waaye waxuma la lool waa kalaam ci asaa'ira yeeg yooyu ñooñu loolu ñooñu xam-xam yooyu ñuy kii ay raisonnement yooyu ci boppam dafa dul farata kenn dugg ci lislaam ñu ne ko bala ngaa nekk jullit il faut nga xam yooyu amul ça n'existe pas ça n'existe pas loolu amul amul <laughs> waaw waaw <laughs> kooku way gëm yàlla la mu ne xilaafan wuute ki nga xamante ne li man awjaba daalika ki nga xam ne na ne lii nag moom farata la koo dugg ci lislaam fu nga nekk fu rek jullit fu nga xam lii jaar ko ci yooyu jàngit yooyu jàng raisonnement yit yooyu loolu amul wajaalahu ba pare mu def ko shartan fii kawni min ahli qibla ñi gëna kiiwam nekk loolu wax condition la ngir waa ji bokk ci waa qibla waa l'islam mais est-ce yi ñu nekk dajjiwul wax façon xalaatin bu mel nii waaw ndax bu boobaa mooy yow kon kii Usaama Faat est-ce daa xamoon yooyu ah bu loolu yeneen saa salaam dina kon garaawu na ah, waaw moom c'est vrai que garawul parce que moom xamul kii ah, argumentation yi nan la ñuy xamee yàlla charte la woon war a xam lool comme bon garawul kon yii fër la woon wala yow bi la hada amul moo tax moom wax yoo xam ne ay wax yu daanu ku daanu ci saret dëgg te ay wax yu garaaw la ay wax naa la yooyu ñu la def ci la gaa yi ne la faat jullit ñu bari naan voilà même buñ jàkkooree ne leen bind ah rubu bi moo bind moo bind asamaan moo leen bind moo nangam waaye jaamuwuñu ko waaw bi leen dëkkaleeg yéefaru Quraysh yi te waxoon naa la loolu dëgg benn yéefar nga ko gis mu mu mu mu ja mu mu mu mu mu mu wéetal yàlla. Abu Jahl kaana min ar-rabi mimman wahhada Allah rububiyyah ñoo xam dañ doon wéetal yàlla ne rububiyyah reconnaître na reconnaître ñu ko. wala insa taw boobu loolu dara dañ ko doon wax loolu seen làmmiñ yaquluuna li alquran bi wax feneen ci ñeneen ci ñii la gina yee yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim dañu doon wax ci seen làmmiñ loo xam ne woon seen xol bi buñ demoon ba yonent bi alay saa saam daal di leen eh, daal di leen fës ci wàllu argumentation xamatuñ lépp lu ñuy wax xamatuñ lu ñuy wax ci lañ naan waa yàlla mais seen jëf day wane ne gëmuñu yàlla ndax at tawhidul uluhiyya ak rububiyya benn amul benn différence waaw moo tax boo saakoo ba dem ci bàmmeel kenn du la man ilaahu ba man rabbuka la lay walaat waaw est-ce que bu boobaa man rabbuka Abu bu bu nee rabbi yàlla loolu sobe na ko wala yàlla seetlaat leen affaire bi ni mu daale ne Abu Jahl awoon na tawhid rububiyya may mooy waa Makka <laughs> ndax wax bii wax ñoo ne rek ne ñoo ne amoon nañ tawhid rububiyya la loolu du dëgg amuñu amul woon waaw. ñoom ci seen bopp ñoo la dañoo jàpp seen yàlla yi innamaa na'buduhum li yuqarribuna ila allah zulfa dañ leen di jaamu waaw ñoom ñu ne waa jaamu ji lañ doon def ñeemee reconnaître nañ ne eh, eh, eh, déet ci bind ak yooyu ciy lor yooyu sa yàlla déet ñoom dañu jàppoon ne seen yàlla yi day lore waaw moo taxoon Seydina Salih gaa yi ne ko gis nga boo deful attention suñu yàlla yi bu la laalee ba'du alihatina bi nga xam waaw te jàppoon ne ñoom huma la ci laaj rien wax ci ñoom lu metti loolu da lay alal ah waxoon nañ ju euh, kii euh, Dimaam ibn Sa'laba yaa Dimaam ittaqil baras yaa Dimaam ittaqil jumaam waaw bi mu ñëwee dem laaje nekk wafdu waa Banu Sa'd ba ñëw laaj yonent ba lay saa saa ndax yàllaa lu yónni Allahu arsalak ak yooyu waat naa ci ci taxawal asamaan mu bañ a daanoo samp suuf mu bañ a pëtëx yow bindi montagne yi teg fi montagne yi est ce que yàllaa la yónni yonent way saa saa ne ko waaw ba mu laaj ko ba mu wax ko lool mu dem ci ay ñoñam di leen eggali yonent way saa saa wax di leen wax génn leen ci kéefër gi ngeen nekk bakkaale yi ngeen di def gaa yi ne ko ah yaa juzaam yàlla yi wax lii ittaqil barsa ittaqil juzaam ah moytu li nga xam ne mooy ak ngaana dal la ak façon feebar handicapant yooyu di la dal ndax boo waxee ci yàlla yi ñoom jàppoon nañ ne seen yàlla yi dañuy lore waaye dañuy defal xéewal waaw te ñoom ñooñu lañ jàppoon nañ ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy ñi yor te nguur ak yàlla gi ma bu baax lu dul ñooñu nekk ci ndax ay polythéistes lañ dañ doon jaamu yàlla yu bari ñooñu amuñu dara. waaw ku dee dem sa bàmmeel man rabbuka masula borom bi du la wax man ilaahuka mukk man rabbuka kuy sa borom te bu boobaa boo nee waa ji yéeféer yépp ñoo am nañ tawhiidul rububiyya te loolu waxoon naa la façon yéeféer lañu ci tafsiir ya yéeféer yépp yenu am na ñoo xam ne dañoo gëmul yooyu ay affaire lañu gëmuñu dara dëhri yuuna yi wa maa yuhlikunaa illaa dahr taabee ñu ënd moo ñu yóbbuwaat yi amut kook daa am tus amul dara wallah du dara te képp nag koo xam ne nee na rabbi allah kooku bi mu nee rabbi allah mooy boromam ci boppam lay jaam amul benn différence nga naan ko ah waaw nee nga rabbi allah mais est ce que yow jàpp nga ne allah moom ilahuka allah ah dis ça d'abord ah oui oui ah waxi jaaxaan na loolu amul waaw mais bu siiw na léegi ndax gars yi li ñu dañoo dañoo dañoo dañoo comme am nañuy moyen lépp luy internet ak média ak livre yi téere yi dañ cee des seen loolu ba te gaay buñ lay wax nan la boroom xam-xam yi wala nangam boroom xam-xam yi nekk lu dul seen seen seen sëriñ si ñuy wax fii ci Hijaaz noonu la ñuy wax nga xam ne yàgguñu ak bu gënee sori ca Imaam Ibnu Taymiyya lay def rahimahullah ñoo ngay dégg ñu lay wax wala ñuy kalanaatu du seen benn koo xam ne wax boo xam ne bu waaye benn war a war a wax nit ñu jël nga kii mais. ñooñu lañ lay wax comme que am nañ moyen ñu def ko fépp moo tax xoola suñu réew yi suñu réew yi moo tax gravité duñ ko seet suñu réew yi c'est que fi jàmbali am dara xew lu ñu xam gravité wu affaire yi wax yu mel nii parce wax yu mel nii day tax nit ki daganal bakkanu jullit ñu bay def leen ay yéefér nit ñi ay yéefér lañ te ci boobaa seen deret dagan waaw bu ñu amee doole man la xam nit ñi di kaw loolu tawar yàlla gi naa xoola yonente bi alayhi salaam li mu wax ci lu grave yi koo xam ne yaa quelque sa noon bi yéeféer la woon nga ñëw ba koy rey mu ne laa ilaaha illallaah bi la ko répété naan la ndax da koo faat bi ne laa ilaaha illallaah laa ndax da koo faat na bi mu ne laa ba Seydina Usaama nee ba mi nga xam ne noonu laay mébéte ne comme si nekkuma woon jullit lu dul jamono jooju laay door a nekk jullit waaw ah, gis nga loolu nit bëgg laa ñëw naan la waxi caaxaan bépp ko fépp nga gis li ma la wax en Sénégal gis nga téere yi ñu fay jàngale yépp comme que gars yi dañ leen ko gratuitement ñu jël ko di jàngale fépp ci collège yeeg primaire ak fépp voilà at-tawhidul uluhiyya at-tawhidur rububiyya at-tawhidul asmaa tawhidur rububiyya wa asmaa wa sifaat ñu nekk ci yooyu ba dañoo ko jël dem ba dañoo foog ne lii kese am alors que loolu wax ju te wax naa la ne teguwul wax naa la lu tax ma ne la wax jooju noonu teguwul voilà <laughs> wal iyaazu billah def subdivision entre tawhidul uluhiyya ak tawhidul rububiyya ça n'existe pas waaw a ilahum ma allah waaw boroom kii boroom dëgg al al al ki nekk dëgg ar al ilahul kenn la alors que mushrikuuna yi ñoom yu bari lañ ci yoroon waaw waaw yaa saahibay sijn a arbaabun mutafarriquun xayrun amillah amillah al-waahid al-qahhaar Seydina Yuusuf waaw yaa saahibay sijn keroog bi nga xam ne ci lañ ko tëj moom Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam mu wax ak gaay yaa saahiba yi a arbaabun ndax ay boom mu dafar ne ko di tasaaroo léegi nga ne ma yéeféer yi imagina eh, Yuusuf war nañu ne yéeféer yi seen intiqaam du benn benn yàlla la déedéet ñoom yàlla yu bari lañ jàpp <laughs> te loolu si ko ni loolu xam man vraiment c'est désolant de taxaw ci yu mel ni yu yàgg mais comme que daa nekk idée boo xam ne dafa law ba nit ki ñoo xam ne bu ñu ma déggee may wax ni dañu naan ne kii kii dafa am problème mën na lu ko daw jàpp ne man sanku naa jàpp ne parce que dañu leen a yàgg bombarder seen bopp loolu rek leen wax na tawhid lii la uluhiyya rububiyyah isma wa sifat nangam ak nangam ñoom ci seen bopp xamuñ conséquence li ñuy wax waaw dañuy répéter rek parce que gis nañ ñu ne waa ñoom yow sangam bi dañu def nañ nangam ak nangam def nañ bi ay woni bopp ci di wax ni ñoo gis ay yoo xam ne yow la jàpp kilifa yoo xam ne ñoo jàng di wax yooyu ndax ñoom it une idéologie boobu di ko répéter ci réew ma fu nekk ak ci monde bi tax ñoo yor oto télé yeeg na ba YouTube boo demee tase yu mel noonu ñoom ñooy seet seen i wax ak seen nga ko ni lii kese fi am ndax ñoo yor doole ji waaye wax naa la yeneen côté yi tamit ñu yor dëgg dëgg ko def li. li muy alal dañ koy def fu jaar yoon toog rek ci seen ruq danaan wala dina baax doone du baaxee loolu laa wax yore traité saa gisoon nañ ko gis nga yéese lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum ba mel ni woo gis nga fa nekk ca seen foire ya tey foire yi mooy internet mooy fa nit ñay bari yore traité saa bàyyiwu ko gaa dem toog dafa fekk gaa ci seen biir. dañu woon di xentu seen foire ya te xam nañ ne ñooñ ko bi doon ñëw da nga doon yor effigie bu ngeen di jaamu ci yoon rek yu mel noonu ak bu ngeen demee ak ba naan ak yu bon ngeen fay def yëpp mais teewul yonent fay sa sam di leen fekk foofu waaw ku taxaw naan internet xaram foog naa loolu sax léegi gé c'est c'est dépassé kenn waxatoo <laughs> ndax yàq yeewu <laughs> waaw ngeen toog rek di xoole leen foofu tamit ngeen investir réseau yi waaw teg mbir bi ci place publique bi ci place publique bi la war a nekk ba yéen da nga xam ne man du ma ne seen yéene baaxul ah non loolu déggoo moom la nekk nii afala shaqqa an qalbi lu la tere woon xotti xolam loolu yàllaa koo yor te man pas-pas bi ma am ak li ma yaakaar bu rafet bi ma am mooy ñoom yéene bu rafet lañ am te jàpp nañ ne li ñuy wax noonu la sukk nag dañuy wax te yàlla tax. te diine moom mbiru yàlla la te yàllaa tax ñuy wax njuumte am na ci seen wax waaw même bu ne wax ci seen yéene parce que li ñu jëfale diine li ñu ci sonne bari na ñoo xamante nii xaaju ñu koo def waaw xaaju ñu koo def waaye nag loolu du tax bu defee njuumte ñu nëbbu ñu gëmm ci njuumte yi ne ale gongo déedéet duñ ne gongo buñ waxee loo xam ne danger la tamit du noonu teggiwu ku nag ci yoon yi nga xam ne moom la yeneen tubaab saa saam rëddoon ñun ñëw nag ne ah lii nii nag déedéet lii bokku ci defu ay yéegal waaye dinañ leen wax li nga xamante ni mooy li nga xam ne loolu insha allahu taala mooy li dëgër loolu kefee tax ñu koy wax du leneen waaw kon du leen fépp bu ko defee moo tax loolu kese law nag gaa yi ñuy mujj ba foog ne lii kese bi am ku wax leneen sax ñu jàpp ne mais kii dafa wérani wala lan moo ko dal waaw ba pare tuddee seen bopp salafiya yi ñoom ñi nga xam ne loolu bu leen neexee la mushahada fil istilah waaye salaf mooy les trois premières générations de l'islam yeneen trois sa sam sahaaba bi ak seeni ndongaan ñooñu ñetti yooyu ñooñu ñooñu ñooy salaf les partisans des salaf ku di julli da ngaa waroon a nekk waa des salaf mooy jaar ci tànku nit ñu baax nga waaw. du lu tur wuñ lay woowee ngay daw naan ñoom diw bi ñun déedéet. walla iyaazu billaah loolu nag liggéeyu yéeféer yi la ak ñi nga xam ne yéef julli ñi nga xam ne ñu ngi ci suñu biir waaye ay munaafiqun al kibaar la ba nga xamante ne ñu baax ñoonu ñu tere ñuy askanaloo ci suñu si ñoom waaye di askanaloo ci ñan ci ay marxiste léniniste ay ay ay ay ay ay ay waaw ay démocratie ay démocrate ci ñooñ la ñuy askane suñu bopp di ci fier ñu nee rek askane lañu yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñi mu yar ñuy daw di ko daw comme peste bu ñu di ko daw ka annahum farrat min qaswara wallah ñu mel ni ay mbaam yu ërtël yoo xam dañoo gis ay gaynde yu xiif ta mer gën na seen daay di dal ngir bojjee na lekk ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kabri yi ñoom bëyu àll yi ñuy buddi ak mbaamu àll yi waaw noonu lañ mel wal iyaadu billah ak lépp loo xamante ne ñun lu turu yoo xam ne turu alquran turu sunna ñu daw ko ngir lan ngir lu neex suñu bàyyi nasaraan ñi nga xam na ñooy kuffaar yi nga xam na ñoo yor yi mbir yi euh, euh, jamono ji te loolu borom bee ñuy natt wal iyaazu billah <laughs> kon Seyna Yuusuf di ñu wan rabbi alayhi salaatu wassalaam que ku jàpp ne yéeféer yi benn yàlla lañ gëm nañ yàlla que borom bee borom juum nga yaa saahiba yi sijn eey eh, yéen sama mbokki prisonnier mais ko joli yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal nekk fii ci ndungu seen waaw fii ci kaso bi a arbabun dama leen di laaj ndax ay yàlla mutafarriquna yu tasaaroo ñoom Osiris Amon Ra ah Osiris yooyu yu bari yooyu xayrul ñoo gën anillah wala yàlla da nga xam ne al-wahid kenn al-qahhar moo ndox ñi maa ta'buduna yéen daal jaamu leen min dunihi mooy arbaab ya la ñuy jaamu déggoo mu ne maa ta'buduna yéen jaamu ngeen min dunihi wëllif yàlla mi nga xam ne mooy ar-rabbul ilah al-wahid al-ma'bud bi haqq yéen bàyyiw ngeen ko fi di jaamu leneen illaa lul asmaan ay tur la seen Osiris Amon Ra Miyot yi ay tur kese la sammaytumuha antum wa aba'ukum yéen ak seen bàyyi leen ko tudde def lu ne këmm yor benn bopp lu kenn xamul tegu lan naan kii way moo rëpp kii way Osiris le grand Osiris le grand Amon-Ra le grand ah Osiris yooyu ay caaxaan da ngeen leen ko tuddee yéen ak seen maam yi leen fi woon ba defoon fii ngeen fekk leen fi topp leen fi waaw ma anzala Allahu biha min sultaan borom bi wàcce wu ci dara ci benn preuve ne jaamu leen lii amul. inil hukmu gis nga li ñu àtte illa lillah borom bi kese la ñeel amara liñ digle mooy allah ta'budu ngeen bañ a jaamu illa iyyahu moom dong te mooy rabb bi a arbab <laughs> mooy rabb bi moom ngeen war a jaamu zalika lii ma leen wax man sayna yusuf ad-din qayyim mooy yoon dërëlin dundin wu ne coow war a jóge ci borom bi di delluwaat ci moom walakin na waaye lii ma wax aksara an-nas man yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim alayhimu salaatu wassalaam aksara naasi li ëpp ci nit ñi laa ya'lamuun xamuñu ko allah kon jàngal nañu ne yaa arbaabun mutafarriquun gaa yooyu nga xam ne ay yàlla yu wute ñoo nga xam ne kon ñoom am nañu tawxiidu rububiyya gëm nañ ne yàlla kese mooy seen borom wallahi hada laysa bi haqq laysa bi lay loolu du dëgg voilà kon nag mu ngi noonu <laughs> kon lii Imaam An-Nawawi wax mooy dëgg tuub ñu naan la ay wax léegi yow est ce que xam nga nangam ak nangam waaw ñun mutakallimuna yi moo tax mu ne nag li ëpp ñu wax lii xam nga ñan la ñooy waa zaahir waa ci bopp na déedéet mutakallimuna yi ci ci mu'tazila yi <laughs> waaw wa hada al madhhab huwa qawlu kathirin min al mu'tazila benn kuréel la woo xam ne bu sànk bu fi newoon ci l'islam <laughs> waaw waaw ñoom comme seen tur rek ñoom qad i'tazalu 'anil haqq ñoom dañoo beru dëgg moom taxaw ko wa ba'd ashaabina ak na sax ci waa ñun suñu mbokk yi ci mutakallimuuna yi nga xam dañ leen a topp lool ndax mu'tazila yi nekku ñëwee am na ñoo xamante ne ci waa euh, Maaliki yi Shaafi'i yi Hanaabila ñoo xam ne ay idées mu'tazila la ñoo ñooñu ñu mel noonu lay wax mu ne wa huwa xata'un zaahir te loolu nag njuumte bu leer la fa inna al muraada at-tasdiiqul jaazim liñ ci mooy dëggal boo xamante ne bu dogu la waqad xasalta loolu am na. te yonent bi alayhi salaam moom iktafaa bi tasdiq bi ma jaa bi doyloo na képp ku ñëw dëggal li nga xam ne moom la indi walam yashtari fil ma'rifa bi dalil te neewul foog nga xam yàlla jaare ko ci ay dal yi ak nàngam te loolu moom leer na kon lii lañ naroon a fàtte voilà que ne loolu xew na ah. voilà ku ne laa qabilna qawla comme niñ koy gisee hadith sayyidina ibn sayyidina nettali sayyidina umar radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy mujj fii mooy loolu lay imaam di mujj ci buntu bi voilà loolu lu ama ama ama am solo ngo léegi leneen loo xam ne moom lañ ci mën a jànge eh, ban dama bëggoon hadis bi ci tegu ñu daal di ko ciy boole parce que même nettali bi la sauf que bii Seydina Usaama ci boppam moo ko nettali bële beneen xadaar euh, saxaaba di Jundub ibn Abdillah al-Bajali al-Bajali radiyallahu anhu moom it bi Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Ibn ba amee dañu mukk kenn laa fi newul di di fàttali kenn te di bokk di ma mukk dama ci bokk. te dinañ gis bu lan moo tax mu indi xadiisam de nettali ko te mooy xadiisu Seydina Usaama ibn Zayd xew-xewu Seydina Usaama bi voilà kon mu ngi noonu <laughs> léegi euh, leneen luñ ci mënoon a jànge ba nañu tij kon mooy lii euh, Seydina Usaama radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di wax hmm? ne hatta tamannaytu yonent bi saa saam dañul di ma ko répéter aqataltahu ba'dama qaala laa ilaaha illa Allah aqataltahu ba'dama qaala laa ilaha illa allah aqataltahu ba'dama qaala laa ilaha illa allah mais Usaama da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah Usaama da nga koo faat ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah Usaama da nga koo faat ginnaaw bi nga ne bi mu ne laa ilaha illa allah léegi mu ne hatta tamannaytu dañul di ma ko répéter ba ni may mëbëte kene man daal nekkuma woon koo xam ne maa ngi dund maa ngi doon tuuboon euh, euh, nekk woon ku tuub lu dul keroog bés boobu waaw loolu nag mooy li ñu wax sànq mébatoon lu dul ne keroog laay door a tuub ndax l'islam waxoon nañ ko bi ñuy tàmbali day ya jubbu ma qabla yonent bi saa saa ma ko xool ñoom mu ibn al-As ñoom Seydina Xaalid ibn Walid ba ñuy tuub ak bon di rëccu liñ defaral eh, non non <laughs> inna al islam al islam. day mabb yu yées yi nga defoon laata nga ciy dugg boo ne woon yéefar dafa tojaa ngi boo duggee ci l'islam da koy mabb day dindi lépp nga nekk pas vierge léegi nag mu ne léegi looloo tax moom mu daal di mébét kenn bés boobu la doon dóoru dugg ci lislaam ngir mu am sécurité ci ah bakkaar jii mu def mooy ray bii mu rey waa ji la ko ci war a mën a fekk waaye waaye tekkul wul mukk ko ne da doon mébét ne yàlla bu ma nekkoon jullit avant ça ma nekkoon bu yéeféer ba tey déedéet déedéet comme bi l'islam day effacé la nekkoon avant aka neexoon wooy wooy tey jii nekkoon ne tey jii day mel ni sama l'islam la mais pas bon li ma weesu woon riccu naa ko nekkoon jullit avant déedéet non waaw kon nag mu ngi noonu ah mu ngi noon te da koo wax ngir wane riyaayu li nga xam ne moom lii ni mu gis yonent bi alayhi salaam ni mu def quoi allahu akbar allahu akbar kon nag ah wala tuqatil wala tuqatil man taraahu fa man taraafahu yaqulu la ilaha illa allah am na nu ko eh, Cheikh Ahmadul Xadim doon waxe bul faat mukk këyo gis làmmiñam gémmiñam mu ngi prononcer di tudd naan la ilaha illa allah jamais bu la dara yóbbu ba nga faat ko <laughs> waaw bés boo fi naan man daal ah yow sëriñ bi yow moom yow yaa nekkoon sama garant de yaay sama sëriñ yow laa kii yaay yaama eh, yow ku la topp ajjanaam res na mu ne la la nga la déggoo li ma la wala taqul man taraawu faawu <laughs> yaqulu wala yalfa eh, am na lu tax ma fàtte affaire boobu mu ngi wax bul faat mu ko ki nga xam ne gis nga lan nañam mu naan laa ilaha illa waaw loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko jàngale ana lan ngay def kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah ngay def ak la ilaha illa allah <laughs> kon nag <laughs> affaire baa ko ñi wax nañ la li tax l'islam yonent bay saa sam faatu leen mooy mutaawil lañ falam yaku yanfa'um imanuhum lamma ra'aw ba'sana loolu moo tax waaye te loolu dafa wute ndax ba'sana bële mooy eh, eh, ñoom fekk dee dafa imminent waaw dafa alors que kii moom bu ko faatul mooy deewum dafa jampoon ki nga xam ne bugal bi ko yàllay teg feebar bu koy faat xam na ne léegi gis na malaaka yi koy jël si waaw yéen yéen a xamul waaye moom xam na waaw <laughs> ngeen woote fu nekk ngeen dem fa wal tafati saaqu bi saaq te bërés boobu ngeen di laaj man raaq wa dhanna annahu al yéenay laaj kan moo mën a mocc di seen ban bu dee seen Sénégal seen docteur yi doyu leen ngeen di xool Val de Grâce est di ngeen fa mën a yóbbu diw ndax boroom doole la bu ko defee bu fa demee am fa grâce te bu fa demee du am grâce ndax xam na ne tey lay faatu waaw wa qiila man raaq waay waay seet leen kan mooy docteur bi mën a mocc ci dàq faj ñu yóbbu ko hôpital américain de Ney wala l'hôpital bi gën a baax à Dakar waaye yéen yéenay essayé loolu waaye wa zanna annahu al-firaq moom mi feebar moom leer na ko wa zanna mooy wa ayqana mu leer ko ne tey lay takkale ko al ahl wal maal wal aalam tey lay takkale ko ay njabootam ay alalam addina bi tey lay faatu waaw wal taffati saaqu bis saaq ila rabbika yawma idhin al masaaq tey fa nga koy conduire yóbbu mooy ci boromam bu fekkoon nag xaal bii moo ko fekk fala saddaqa wala salla ah masula dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala salla masula julli ndax manoo ko julliwu dëggaloo yonent bi sallallahu waa di dëggal ci nangam mais lii noo mooy yow da koo weddi walakin kazzaba wa tawalla dafa weddi sax ne julli garaaw ndax li tax borom indi julli foofu tellement dafa garaaw dafa yaat mi nga xam ne mooy kenu diini bi weddi di xeet sax ña koy def jàpp ne ña ko du def sax am nañ daraja ñeen ñu koy def ñeen ñoo xam ne ñoo leen gën wal iyaadu billah ala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla wane gannaaw summa dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla banim jeex kooku faatoom dafa imminent mu ngi nii nii mooy deewa ngi ñëw kooku falam taku falam yaku yanfa'uhum falam yaku yanfa'uhum imanuhum loolu seen ngëm yàlla du leen jariñ waaye kii il suffisait say na Usaama bañ koo rey bokkul ak kii kii boo ko bàyyi woon après <laughs> dina dundu ñu xool léegi est-ce que après day def mbiri jullit wala day dawaat fa ci ay mbokkam neewaat yéefar la loolu kon bokk la loolu mais ñoom noonu lañ ko jàppoon loolu moo leen loolu tax faatuñ nee na sinon boo faatee nit te nekkoo mu ta awil yooyu ah, looloo la ciy fekk kon insha allahu taala ci kaw noonu la ñu jeexale xadiis bi bii di ñëw amaana xadiis bee duñ ci yàgg Seydina Jundub ibn Abdillah ndax nettali Seydina Usaama bii la moom la reprendre mais ci yeneeni kaddu dinañ gisaa tamit lu doxoon mu daal di koy wax ni nga xam ne noonu la Muslim ibn hajjaj al-Qushayri rahimahullahu ta'ala daal leen dee kon yam noonu daja daal bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala